أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام محي الدين أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaabi taasi'i wal ishriin ba'dal mi'a wa an amri ibni shu'aybin an abiihi an jaddihi radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yaxillu li rajulin an yufarriqa bayna ithnayni illaa bi idnihimaa rawaahu abu daawuud wa tirmidiyu rahmatullahi alayhimaa wa qaala xadiisun xasan wa fii riwaayatin li abi daawuud rahimahullah laa yujlasu bayna rajulayni illaa bi idnihimaa kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne lañu gis ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna eh, walillahi alhamdu wal minna eh, xadiis bi nga xamante ne moo doon Seydina mu ne woon radiyallahu anhu hadis 828 mu ne woon wa an abi abdillah salman al-farisi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaghtasilu rajulun yawma al-jumu'ati wa yatatahharu ma istataa'a min tuhrin bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi di 829 ci garab gi ñu nekk ci tool bi wala chapitre wala buntu muy cent vingt neuf baabu aadaabil majlisi wal jaliis muy téeméer ak fanweer bu manqué benn di wax ci tegginu jataay ak ka ngay toogal ak ka ngay toogal mu daldi mu baldi mu ba mu daldi wax ne waan Amr ibn Shu'ayb mu ngi jële ci Amr mi nga xam ne mooy doomu Shu'ayb an abihi amr jëla ko ci baayam di Shu'ayb an jaddihi Shu'ayb jëla ko ci maamam di sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As yi na waxoon naa la Shu'ayb doomu Abdallah ibn Amr moo ko jur muy Muhammad waaw mooy Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anil jami' Shu'ayb moom ah, moo ko jële ci maamam di Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu anna rasulallahi kene yonent bi de sallallahu alayhi wa qaala nee na laa daganut li rajulin ñeel benn góor bu nee góor nag moo jigéen a yem amul mafhum góor ak jigéen ci yem daganut ci benn góor wala benn jigéen an yufarriqa muy taqale bayna isnayni diggante ñaari nit bi iznihima lu dul ndigal waaw rawaahu mu ne xadis bi solo na ko Abu Dawud imaam Abu Dawud wa Tirmidi ak imaam at-Tirmidi rahmatullah alayhima wa qaala imaamu Tirmidi ba mu ko solo da ne xadisun lii xadis la xasanun bu baax mu ne wa fii riwaayatin li Abi Dawud ndax al imaam Abu Dawud ñaari version la ci indi ci xadis bi mu ne am na ci riwaaya boo xam ne moom noonu la ko solo boo xam ne imaam Abu Dawud rahimahullah la ñeel. foofu dane yeneen saa sam dane la yujlasu bayna ni illa bi idnihima waaw mooy la yujlasu hmm? mooy doyesu toog ñëw rek toog bayna bayna isnayni bayna rajulayni diggante ñaari góor wax naa la ñaari góor ñaari jigéen a ci yam illa bi idnihima lu dul ci seen digal bul fekk ñaar ñu toog nga ñëw puus leen jàpp seeni mbagg puus kii puus fii après toog seen diggante nag <laughs> waaw léegi kon hadis baa ngi nii kon euh, euh, nee na rawahu Abu Dawud ak at-Tirmidhi rahmatullahi ala al léegi laaj mu njëkk bi mooy est ñoom donga ko solo ñu ne déedéet hadis bi ki leen ci jiitu woon mooy al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah ala al jamii al imaamu Abu Dawud rahimahullah mu ngi kon ci awwalu kitaabil adab baabun fi rajuli yajlisu bayna rajulayni bi ghayri idnihimaa mu ne haddasanaa Sulaymaan ibn Daawud al-Mahri mu ne ki ñu nettali moom Abu Dawud mu tudd Sulaymaan hmm? ah ah Abu Dawud Sulaymaan ibn ibn al-Ash'ath kii nag Sulaymaan ibn Daawud sëriñam bi mu ne haddasanaa nettali nañu ah Sulaymaan ibn Daawud di Sulaymaan di doowu Daawud al-Mahriyu ah muy Sulaymaan ibn Daawud ibn Hammaad ibn Sa'd al-Mahri Abu Rabi' al-Misriyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa ibn Wahb mu ne ki leen xabaare mooy ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashiyu alfihriyu mawlaahum almisri abu muhammad rahimahullahu taala qaala mu ne axbarani xabaare na ma usaamatu ibnu zaydin allaysi ki ma xabaare man ibnu wabu mooy usaama ibnu zayd al-Laythi moom nag mawlaahum la al-Madani Abu Zayd rahimahullahu ta'ala an Amr ibn Shu'ayb mu jël ko ci Amr ibn Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-As comme nañ ko waxoon sànq an Amr ibn Shu'ayb an abiihi moo ko jëlee moom ci baayam baayam mooy Shu'ayb voilà an Abdillah ibn Amr mooy maam jani Abdallah ibn Amr di juru ba maamu ki nga xam ne mooy maamu mooy baayu Shu'ayb di Muhammad mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'id ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu Abu Muhammad nii na Abu Abdirrahman nii na Abu Nasir as-Sahmi al-Qurashi sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moom sahaaba la doomu sahaaba la baay mooy Amr ibn al-As radiyallahu anhu jami'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la yahillu li rajulin an yufarriqa bayna ithnayni illa bi idhnihima mu ngi nii nii la ko al imamu Abu Dawud ah Eh, eh, daal di solowe kanta imaamu at-Tirmidhi eh, Abu Isa rahimahullah al-imaamu Abu Isa mu ngi woon ci abwaabu al-adabi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyati al-juluusi bayna ar-rajulayni bi ghayri idhnihimaa mu ne haddathanaa Suwayd mu ne gi ñu nettali mooy Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusaani rahimahullahu ta'aala qaala mu ne akhbaranaa Abdullah mu ne leen ki leen xabaare mooy Abdallah ni Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani borom kitab az-Zuhd muy Abdallah ibn al-Mubarak musiw mi qaala mu ne akhbarana Usama ibn Zayd ah, moom gis nañ ko sànq ah, ah, moom lañ gis sànq muy al-Laythi Abu Zayd rahimahullahu ta'ala qala mu ne hadathani nettali na man dong Amr ibn Shu'ayb gis nañ ko sànq an abiy gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma gis nañ ko sànq anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yahillu lirrajuli an yufarriqa bayna ithnayni illa bi-idhnihima léegi nii la ko al imaamu Abu Dawud al imam at-Tirmidhi daal di solo léegi nag nee na dane hasan wala al imam kii e, at-Tirmidhi an-Nawawi wax mu ne wa bi mu ko solo mu ne hada hadithun hasan wa qad rawahu Amir al-Ahwal an Amr ibn Shu'ayb al-imam at-Tirmidhi mu ne lii hadith la boo xam ne bu baax la te Amir al-Ahwal daal dina koy solo jële ko tamit ba léegi ci Amr ibn Shu'ayb nga xam ne al-imam Abu Dawud moom la solo mooy riwaay bi muy wax bi muy junj nii moom imam at-Tirmidhi mooy li imam an-Nawawi ne wa fi riwayatin li abi Dawuda kon gis nañ dane hada hadithun hasan te soloo na ko Amir al-Ahwal an Amr ibn Shu'ayb ayda léegi nag nañ seet fële wa fi riwayatin li abi Dawuda mu ne la yujlasu bayna rajulayn illa bi idnihima loolu al imam Abu Dawud moom moom dalee na tegale moo xadis biñ jóge sànq eh, mooy mu ne awwalu kitaabil adab foofu la baabun fi rajuli yajlisu bayna rajulayni bi ghayri iznihima mu ne haddathana al imam abu dawud rahimahullahu ta'ala nettali nañu muhammad ibn ubayd mu ne nettali nañu suñu sëriñ di muhammad ibn ubayd wa ahmad ibn abda ci ñaari sëriñ la ko jële muy muhammad ibn ubayd ibn eh, mooy al al al basri rahimahullah taala moom moom moo ko moo ko jële ci moom la ko jële wa ahmad ibn abda di ahmad ibn abda ibn musa moom itam albasari ad-dabbi albasari rahimahullahu taala mu ne almaana maanaaw li ñu ma net li ñu nettali mu ngi nii qaala nee nañ fa haddathana nettali nañu hammaadun ki leen nettali mooy hammaad ñoom basari yu na lañ kon hammaad ban hammaad moo noon basara mooy hammaad ibn zayd ibn dirham al-azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala qaala hmm, haddathanaa Aamir al-Ahwal gis nga moom la imaamu Tirmidhi doon wax ne Aamir al-Ahwal solo na ko muy Aamir ibn Abdil Waahid al-Bunaani al-Ahwal al-Basri rahmatullahi alayhi muy càllale waa Basra an Amr ibn Shu'ayb mu jëloon kon ci Amr ibn Shu'ayb ah ah moom nag ma dañuy la woon hmm, ah, Amr ibn Shu'ayb an abiihi ah ana ibn Shu'ayb qaala ibn Abda mu ne Abu ibn Abda moom bu dee moom muy Ahmad ibn Abda la ne abiihi an jaddihi voilà kon noonu la wax mu ne anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yujlasu bayna rajulayni illaa bi idnihimaa voilà mu ngi nii moom la ne wa fii riwaayatin li Abi Daawuud te moom la imaam at-Tirmidhi doon junj fee deesu diggante ñaari nit lu dul ñoom ñu jox la ndigal invité la wala ñu may la permission nga seen diggante waaw kon léegi kon ginnaaw bi ñu gisee njàngat bu njëkk bi ci hadis bi muy li nga xam ne euh, mooy boo seetloo riwaa imaamu Tirmidhi bala ñu jàll Suwayd haddathana Suwayd Abdullah qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usama ibn Zayd alhamdulillah qala hadathani amr ibn shu'ayb an abihi an abdillah ibn amr foofu moom daa leeral bu ko defee kenn du def def le naan non est ce que kon du maam ji du muhammad lay wax maamu amr male ah, te bu boobaa muhammad lay doon bu boobaa moom xadiis bi wéru kii daa am ak ak ak dog dog daa am ak dog dog mooy jokkaloowul wala boog maamu shu'ayb la <laughs> ah, mooy kooku la nag Shuayb moo tax mu yi mu jëla ko ci Amr ibn bi jëla ko ci baam bi Shuayb an Abdillah ibn Amr mu leeral ne fii moom du Muhammad kon maam ji la voilà te loolu xada taxaw noonu nañ ci tàlla la boo xam ne ñoom imaamu Bukhari imaam yi ko jiitoon ñoom imaam Ahmad ak imaam Ali ibn madini ñoom ñëpp dañ ciy sukkandikoo kon euh, euh, léegi wallahu taala alam ginnaaw njàngat lu njëkk li léegi nag mu des njàngat beneen njàngat mooy waaw léegi affaire bii nii nii këne bul toog mooy lëkkaaleem voilà beneen mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi lëkkaaleem bi leer na <laughs> mooy lan mooy dafa bokk ci aadaabul majlisi wal jalis ci tegginu jataay ak ka ngay toogal nga bañ a fekk ay nit yu toog nga ñëw ci jataay di leen pousse quand toog seen diggante waaw waxoon nañ ne bi ci jotaay bi ñu génn xadiis Seydina Salman bi xam nga waxoon nañ la ne fii parce que dane waa ji bu bu bu laa yaltasilu rajulun yawmal jumu'a wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw aw yamassu min tibi bayti summa yaxruju fala yufarriqu bayna ithnayni bokk na ca yonent bay saa saam defoon ay conditions ay charte fala yufarriqu te du tàq la yufarriqu du tàqali bayna ithnayni taxawoon nañ ci bu baax moo tax bi ñuy tëj xadiis boobu ñu ne woon xadiis bi ci tegu de mook bii ñëw am na lu ñu bokk bu lu ñuy wax mooy bañ di tàqale diggante ñaari nit loolu nag waxuñ la tàqale eh, ay xarit non wala ñoo xam ne ay xarit lañ yow nga rambaaje leen loolu moom dafa xaraam moom waaw <laughs> waaw loolu moom dafa xaraam mais bii mooy nit ñoo xam ne dañoo toog dañuy wax jataay eh, eh, tegginu jataay ñu toog yow nga ñëw bëgg a toog léegi nga ñëw pousser wala nga ne leen pousser moo xam da nga koo wax wala da nga koo jëf eh, eh, pousse loo kenn kii ba mu pousse mu foog ne lu nekk la yow nga ñëw nag daal bi toog quoi wala nga taxaw fekk la taxaw di waxtaan yow nga ñëw seen diggante daal taxaw seen diggante waaw loolu nag bu dee ne yow loolu lañ la bañal nga def ko ne la bu ko def bokk na ci teggi ni bul bul def loolu de loolu moom bu ko def yàlla tere na nga leen di yëddu kon bu boobaa. fekk ñuy waxtaan seen li nga xamante ne nii mooy euh, seen secret sawaay ne xaas sawaay daal di taxaw loolu yëpp daa bokk ci li nga xam ne waye di la tudd waaw amul dara lees koy tekkeelu loolu mooy waye di pur waaw pur waye di waaw di yëddu nit ñi bëgg xam li ñuy wax tax nga ñëw ñaar ñoo xam ne dañoo ñëw euh, nekk ne di waxtaan yow nga ñëw taxaw seen wet du daral ngir rek taataan li ñuy wax yàlla tere na nga ñëw fekk leen seen diggante nga ñëw euh, moo xam ne dañoo taxaw wala dañoo toog nga taxaw seen diggante loolu dafa nekk loo xam ne dañu ko tere waaw loolu dañu koo tere moom la yeneen tubay saa saa am di tere fii mu bokk ci kon ci tegginu jataay boo ñëwee ci jataay na nga toog fa nga xam ne fa la jataay bi yem ci yow lurul condition yi ñu waxoon charte bu dee daa am loo xamante nag ah bërëb yi fii dafa fees am nay bërëb ci kanam de ay place ci kanam waaye gaa yi nekk fii kenn bëggu cee dem waaw wala nga laaj leen digal ñu ne la demal waaw bu boobaa mooy boo fay dem kay te fii yëpp fees na foo jaar di nga leen tàqale loolu taxul ñuy wax lii l'imam Shafi'i doon wax ak yooyu ñu ci joxoon rahmatullah yi ci wàllu ay misaal kon loolu taxul ñuy wax mais lii mooy yooyu yëpp dara amu ci yow man ngaa toog fii nga ñëw di tàqale nit ñi ba ba pare dem di raj-raj loo ci kanam fekk ñëpp toog nga ñëw ba pare foofu ndax boo fa ñëwee kobos moo ne ko puus puus nga daal di taxaw alors que ñoom ñaar waxuma ñaar ñoo xam ne dañoo toog yow ñaar ñu toog noonu rek xamante wuñu sax nii wa ngi jàngal xuraan kii di karke di jàngal xuraan kii di jàngal xuraan yow mais euh, euh, waroo ñëw rek ne leen ay poussé tàqali leen loolu da ciy dugg parce que bay nes nay ni tekkiwul ne rek il faut ñu nekk is nay ni ñoo xam dañoo xamante fi may gën a feddale ko nag mooy ñaar ñoo xam dañoo xamante toogoon di waxtaan wala toog boog côte à yow nga ñëw takkal leen ñëw toog seen diggante boobu moom daa gën a ñàng mais que ñu xamante ñu ñàkk xamante loolu lépp da yolent bay saa sam daa umum la daa duggaale ci baat bi yu wala yufarriqu laa yaxillu ba pare mu ne laa yaxillu daganut waaw daganul waaw loo bëgg a bëgg dekk sa waay yow voilà nekk ci kanam nekk ci kanam waaw ah, mais c'est bien mais nga ñëw fekk ni ñi tong bëgg leen a tàqali daal di toog seen diggante loolu kenn du ko def déedéet laa yaxillu loolu dagan daganul jullit di ko def góor ak jigéen waaw te loolu nag euh, ñépp a ceema ah. mooy manoone doo man fi ma nekk maa fi kilifa léegi bu ma ñëwee man ufarriqu baynal sinayni déedéet après toog di jaay ne maay seen kilifa déedéet yow lan moo la génne ci xadiis bi kon loolu dafa bokk ci tegginu jotaay nañ ci bàyyi xel al imaam al xaafidu al xaafidu rahimahullahu taala mu teg ci xadis 830 mu ne wa an Hudayfata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam la'ana man jalasa wasta al-halqa rawahu abu dawud rahimahullahu taala bi isnaadin hasan wa rawa at-Tirmidhi rahimahullahu an abi Mijlaz anna rajulan anna rajulan qa'ada wastal xalqa fa qaala xudayfatu radiyallahu anhu mal'uunun ala lisaani muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aw la'ana allahu ala lisaani muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man jalasa wastal xalqa qaala tirmidii rahimahullah xadiisun xasanun saxiix kon al imaam al hafiz mu teg ci hadis 830 mu ne an wa an Hudhayfata mu ne ñu ngi jëlee ci Seydina wa Mawlana Hudhayfa ibn al-Yaman mooy Hudhayfa di doomi Yaman muy Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne anna rasulallahi ibn al-Yaman radiyallahu anhuma ndax al-Yaman mu Hisl wala Husayl saxaaba la woon waxoon nañu mbiram keroog nag niñ ko faate Uhud radiyallahu anil jami' ko an Hudayfa mu ngi jële ci Hudayfa radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko te kontaan ñoo anna rasulallahi kër ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam laana rëbb na man képp koo xam ne jalasa dafa toog wasata dañuy wax wasata dañuy wax wasta mooy toog ci digg alxalqa ab jataay nit ñi def benn wërngël toog en cercle toog def benn wërngël yow nga jóge ne ñëw toog seen digg ñëw ci digg bi nag daal di fay toog au milieu waaw mu ne yeneen tibaay saab saab rëbb na kookee ci def loole alhamdulillah mu ne rawaawu de hadis bii de soloo na ko ah ah Allahu akbar soloo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud bi isnaadin hasan ci sanad boo xamante ne nii bu dëgër la bu baax la waaw ci sanad bu baax la ko al imaamu Abu Dawud daal di soloo mu ne war a wat kanta al imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne moom it soloon na ko an abi mijlaz foofu mu jaar ci abi mijlaz eh, na ko noon eh, eh, kii nu mu tudd al imam abu dawud it bul bul jàpp loolu que ne moom kon jaaru ci abi mijlaz mais ci abu mijlaz tamit la jaar ah an abi mijlaz mu jële ci abu mijlaz ah mijlaz anna rajulan kenn benn waay qaada dafa jekki daal di toog wastal xalqati ci digg Euh, euh, li nga xam ne mooy assemblée bi ni ñu tooge noon mooy ni ñu wëre noon toog jataayu am benn waay bu yoo xam ne daa ñëw toog ca ci digg ba fa qaala Xudayfatu Seydina Xudayfa mu gisee lool mu ne mal'unun ala lisaani Muhammad kii de rëbb nañ ko ci làmmiñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw wala boog dane la'ana Allahu yàlla de rëbb na ala lisaani muhammadin jaare ko ci làmmiñu sayyidina muhammad di rasulullah sallallahu alayhi wasallam man te nga xam ne jalasa dafa toog wastal xalqa ci digg li nga xamante ne mooy ab kuréel ab jataay qaala at-Tirmidhi al-imaamu at-Tirmidhi bi mu ko solowee mu ne xadiisun xasanun saxiix lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la waaye teg ci saxiix bu wér la kon nag ah léegi kon laaj bu njëkk ginnaaw bi ñu gisee lii mooy est ñoom ñaar ñëpp ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahimahullahu taala moom daldi di woon nawe jiitu daal di koy solo al imaamu Tirmidhi Abu Dawud d'abord mu ngi ko li ci awwalu kitaabil adab baabun fii juluusi wil juluusi wasfal qaala mu ne haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil wa at-Tabuudhakii al-haafiz al-Minqarii wa Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqarii mawlaahum Abuu Salama at-Tabuudhakii al-Basrii al-haafiz rahimahullaahu ta'aalaa nañ la sëriñ la tamit ci imaamul Buxaari qaala mu ne haddasanaa Abaan mu ne ki ñu nettali mooy Abaan di Abaan ibn Yaziid al-Attaar Abuu Yaziid al-Basrii rahimahullaahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Qataadatu mu ne ki ñu nettali mooy Qataada di Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Qataada Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Khattaab al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii Abu Mijlaz mu ne ki ma nettali mooy Abu Mijlaz di Laahiq ibn Humayd ibn Sa'iid ah, Abu Mijlaz nag la sii la woon as-Saduusi al-Basri al-A'war rahimahullahu ta'aala an Hudhayfata moo ko jëlee ci Hudayfa ibn al-Yaman Hisl wala Husayl ibn Jabir Abu Abdillah radiyallahu ta'ala anhu al-Absi al-Kufi al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana man jalasa wasta al-halqa nii la ko al-imaamu Abu Dawud indi léegi nañ ñëw wa rawa Tirmidhi foofu nag al-imaamu al-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi mu ngi doon ci abwaabu abwaabul adabi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fii karaahiyati al-qu'uudi wasta al-halqa mu ne haddasanaa Suwayd mu nekk ñu nettali mooy Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tuusaaniyu si yowoon ci Ashshaa rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Abdullah gis nañ ko sànq ci jotaay ci ci hadiis bi ñu génn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 fa qaala Hudayfatu mal'uunun ala lisaani Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aw la'ana Allahu ala lisaani Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man qa'ada wastal halqa haadha hadiithun hasanun sahiih wa Abu Mijlaz ismuhu Laahiq ibn Humayd voilà moo la imaamu Tirmidhi nii moom la ko ndee moom imaam an-Nawawi ne wa qaala xadiisun xasanun saxiix mu ne haadaa xadiisun xasanun saxiix après mu ne Abu Mijlas nag turam mooy Laahiq ibnu Humayd rahimahullahu taala léegi lii nag waa léegi xadiis bi nag ginnaaw njàngan mu njëkk waa ban lëkkaale la ak suñu bunt bii di wax ci tegginu jotaay ak ka toogal waaw gis nga fi ñu jóge mooy ka toogal da nga war koo war a respecté amul damay ñëw di xeet ña ma toogal di leen puur di leen xëcc wayow parce que man maay diw ko oh sawaay jaaral ne déedéet <laughs> wala pousse leen eh c'est quoi ça non ça se passe pas comme ça non <laughs> loolu du demee noonu c'est pas comme ça que ça se passe waaw da war a respecter ñi ngay toogal xam ne ay mbindeefi yàlla lañ yàlla ngay jëflanteel à travers ñoom loolu boo ko defee rek wallahi ku xoole noonu bët boobu képp koo am yaa subhaanallah doo ko gis muy ñàkk teggin nit wala di doyadal nit wala di xeeb nit mukk parce que ku muy jëflanteel rek danaan man sama boroom laa jëflante à travers kii waaw waaw boroom bi nag léeg-léeg mu metti mu jàpp ne yàlla moom booy doflanteeg moom affaire yi day neex saa su ne waaw léeg-léeg nga bëgg dara doo ko am léeg-léeg nga bëgg dara mu yomb lool <laughs> waaw mu boole la koo xam ne moom mbir yi loo soxla rek mu def wala loo ko laaj rek wala loo kii rek am ñoo xam ne nag saa yi da kii ba sonn mais leen na <laughs> yenn baax dañ la dut faale sax dañ la dut faale waaw waaw léegi kon loolu mooy aljalis il faut nga respecter ki ngay toogal ah hadith bi nag al imaam al-Xattaabi mu ne bu waxaale suñu lëkkaale ak buntu bi ñu nekk mu ne hadith bi hada yuta'awwalu fi man ya'ti al-halqa fii man ya'ti halqata qawmin fa yataxattaa riqaabahum wa yaq'udu wastahaa wa laa yaq'udu haythu yantahii bihi al-majlis fa lu'ina lil-adhaa wa qad yakuunu fii dhaalika annahu idhaa qa'ada wasta al-halqa haala bayna al-wujuuhi fa hujiba fa hajaba ba'duhum wala fa hajaba ba'duhum 'an ba'd wala fa hujiba ba'duhum 'an ba'd waaw fa yatadarraruuna bi makaanihi wa bi maq'adihi wala kon loolu la wax hunaka al imam al-Xattaabi borom Maalimu Sunan rahimahullah mu ne lii nag xadis bii niñ koy dégge mooy niñ koy interpréter mooy nit koo xam ne dafa ñëw fekk ab jataay nit ñi jataayoo ndax yonent sa yonent euh, loolu dañ ko waxuñu ko woon mooy moom noonu la doon toogee ak saxaabaam yi mooy dañ doon wër dañ doon def genre cercle bu ko defee te loolu bokk na ci xikma yi façon toogin boobu mooy kenn du gene kenn xam nga bu dee dañoo toog imaginer ñu def ay rang ay comme comme comme ni ñuy defi sàppe ci julli bu doon noonu lañu ñu tooge mooy amaana kenn koo xam ne yow boo la gën a njool nga bëgg a xool doo gis ke war a gis mu yonent bari saa saa mais bu dee dañoo tooge daal daal di wërngal benn cercle wala demi cercle selon rek mbir yi ni ñuy toll ku ñëw daal di remplir ba mat ah kooku noonu façon yooyu mooy ku nekk da ngay mën a gisanti ñëw ñëppay mën a gisanti. saa ñu nekk fi di di di di di di di di di di weñ seen doq yi ak di yuqamte koog loolu waaw te ku nekk da ngay mën a gis sa moroom waaw ku nekk tamit waxam day day day leer boo kenn du wax nga naan kan mooy wax xam nga bu dee moom moom jataayu pëcc xoola ñii toog fii ñuy toog ñii féete penku ñii féete sow ñii féete lii ñii féete nee après ba pare am kuy wax léeg-léeg nga jekki am ku jekki rek wax am kuy gees wala muy laaj mais kan mooy wax noonu bu dee miinul baat bi <laughs> waaw yonent saa salaam ñoom moom loolu la ba baaxoo woon doon tooge léegi nag ku ñëw nag yow fekk loolu ñu ñuy tooge noonu au lieu nga ñëw boo agsee nga toog ci wet gi fala sa jataay yem mu ne loolu au lieu nga def ko nga ñëw nga daal dugg ci biir toog ca cercle bi ca digg ba loolu mu ne loolu mooy waa ji bi ñëwee ñëw toog ci digg bi mooy premièrement premièrement ah au lieu tegginu bi yonent bay saa saam doon wax te Seydina Jaabir ibn Samura doon wax naan kunna idaa atayna nabiyya sallallahu alayhi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi nekkoon nañ buñ dikkalee jataay yonent bay saa ku nekk fa sa ja fa nga ñëwee fa jataay ba yem fa ngay toog teggin boobu waa ji rey na ko respecté wu premièrement toogul fa mu agsee fa mi yem toogu fa benn ñaar. ba pare mu ñëw toog euh, euh, yataxataa ngir mu dem toog ci digg bi fokk mu jéggi doq gaa yi te loolu tamit da ko doon tere te waxoon nañ la euh, nettal salit bi loolu la ko waxoon ne ko ne ko tax toogal waaw a faqad aanayta wa aadayta ajjuma ja ba muy xutbay salit dugg si di jéggi doq nit mu ne ko toogal waaw yow yéex ngaa ñëw ba pare nekk nga koo xam ne lor nga nit ñi kon jéggi nit jéggi doq nit ñi loolu ak loraate la xeetu loraate kon bu boobaa mooy waa ji respecté wul règle bële yem fi ko fi jataay bi eh, yem mu toog fa defu ko waaye mu ngi jéggi doq nit ñi muy beneen beneenu problème waaw <laughs> ba pare mu ñëwati toog nag ci digg bi nag te bu toogee ci digg bi lan mooy xew mooy ah amaana kenn buy wax keneen bëgg koo gis moom mu dox diggantee ma ko ak gisante liñ doon def moom mu làq ñenn ñi ba keneen mënuñoo gis ñenn. waaw léegi ñu loroo ci mbiram moomale tax nag yonent bay saat saam daal di rëbb ki nga xam ne moo def loole waaw ndax lan lor jullit dafa graw inna alladina fatanu almu'minina walmu'minat summa lam yatuubu fa lahum adabu jahannam wa lahum adabul jahim wa lahum adabul eh, eh, hariq voilà ñi nga xam ne dañuy lor way ngëm yàlla yi góor yi génn ñi ba pare duñu tuub ñooñu am nañu mbugal mu tar falahum adabu jahannam walahum adabul xariq allah loolu euh, euh, lu garaaw la waaw loolu moo tax nañ ci bàyyi xel waaw nañ ciy bàyyi xel te loolu nag góor jigéen ak ah, ah xale ak ndaw ci yem de waaw yow manoo ne bo man nag euh, man daal garaawul quoi man daal saa ay booy la wala boog maa leen chefé maa nekk seen waajur maa leen lu ma neex laay def déedéet loolu amoo droit di def loolu ah ah non da nga war a respecter lii waxu naa la sànq da ngaa war a jàpp na yow borom bi tabaaraka wa taala ngay jëflanteel à travers ñoom te boroom bi waxal na ginnaaw bi mu waxee loolu. innal ladina fatanul ñiy fitnaal way ngëm yàlla yu góor yi jigéen ñi ba pare tuubuñu dinañ am mbugal mu tar dinañ am mbugal mu leen di mu waxoo mu waxaatoon ne walladina yuzuuna almu'minina walmu'minati bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu buktaanan wa isman mubina voilà ñi nga xamante ne ñoom ñooy lor waaw te lool façon loraate la moo tax yeneen way saasaam ne faqad laqad faqad aanayta wa aazayta mu utiliser moo boobu ñi nga xam ne ñooy lor way ngëm yàlla yu góor yu jigéen ñi ci loo xam ne ñu quoi du dañoo def loo xamante ne nii punition daa dal seen kaw daan daa war a dal seen kaw déedéet dañoo nekk ay tyran kese waaw nekk ñoo xam ne jàpp nañ ne comme que jox nañ leen nguur gi wala am nañ pouvoir ñépp dañoo war a nekk di seen waaw ak seen i ku ci nekkul ñu rëq sa ndigg waaw ku leen xool xool bu leen neexul sax waaw wala ñu génn nii yow neexoo leen ñu rëq la waaw loolu borom bi ne gaa yooyu faqad ihtamalu noonu ne ngar daa joonañ yenu nañu buhtaanan ak buur bu rëy rëy wa isman ak bàkkaar mubiinan bu leer nañ waaw ñooñu moom am nañ problème bu bu leen di xaar kon kii nii li tax yonent may saasaam rëbb ko borom bi rëbb ko ci lan nañu yonent may saasaam comme li Seydina Xudayfa wax ci beneen xadiis bi bu imaamu Tirmidi bi mooy lii lépp dafa lor ay woy ngëm yàlla waaw doxalul règle euh, tegginu toog fa jataay bi yem waaye mu ñëw di leen jéggi ñu naan déet mu ñëw toog foo xam ne léegi tax na ñenn ñi duñ mën a gis ñeneen ñi bu ci kaw bu ci kaw loolu nag ñu daal di loru nag ci loolee loolu lu garaaw a garaaw la loolu la al imaam al daal di wax rahimahullahu taala dañ ciy jànge ginnaaw loolu kon lëkkaale baango kon daa bokk ci teg gënu jataay nga bañ a di jo nga bañ a ñëw toog ci digg bi waaw di jaay bëgg rek yow tu te tout le temps en évidence voilà yow daal yaay diw yow lañu war a kii non c'est ñépp toog correct nga ñëw bëgg rek def loo xamante ne nii ba pare lor nit ñi ah, di wane sa bopp bëgg rek yow gaay di la gis di la duut baaraam wal iyaadu billah loolu yonent bay saa saa bu koo fee dañ ciy gis ne tamit ci leneen luñ ciy jàng mooy luñ ciy jàng mooy yàlla ku yàlla rëbb moom la yonent saa saa rëbb ku yonent saa saa rëbb moom la yàlla rëbb waaw moo tax laana eh, eh, sayyidina Hudayfa mu ne mu ne mal'unun ala lisaani Muhammadin aw laana ala lisan aw laana allahu ala lisaani muhammad kii de rëbb nañ ko waa ji ñëw toog ci jataay fekk ko mu toog ci digg bi ku ñu rëbb la ci lam nañu ki nga xam ne mooy seydina muhammad waaw wala rëbb nañ ko yàlla rëbb na ko aw laana allahu ala lisaani ci lam nañu yonent bi alayhi salaam muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu dañ ci xamee moom mooy lantinooru borom bi tabaaraka wa taala ci mbindeef yi waaw waaw lépp loo xam ne day ñëw ci mbindeef yi ci moom lay jaar moo tax boroom bi xatta niqma gi sax ah yonent bi alayhi salaatu salaam lépp borom bi moom la def intermédiaire bii dox diggante ak jaam yi waaw moo ñuy indi yërmande ji de mais moo ñuy indi tamit la nga xamante ne di ñu yëgal ne lii bu ngeen ko defee yàlla xamal nañu ma ne maa leen yëgal te ne lii ku ko def di nga am sànjum yàlla di nga am mu yàlla waaw kon nag loolu lu ama am solo la nga gis yonent bay saat saam fu ko borom bi tabaaraka wa taala yëkkati yëkkatiwu fa mindeef waaw waaw waaw yëkkatiwu fa mindeef waaw amul benn mindeef bu yàlla yëkkati bu terale comme ni nga xam ne noonu la terale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye leneen luñ ci jànge mooy Seydina Xudayfa lii mu def façon ci inkaari la waaw ak tamit xamal nit gravité mbir mooy mbir bu woyoful bu ko woyofal waa ji xam nga loolu da nga naan mais lii luy moo ci nekk ñëw rek toog nii bon peut-être gars yi bon graw na waaw <laughs> waaye gis nañ yonent bay saa saam dane ah ci hadis Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi la yahillu li rajulin an yufarriqa bayna ithnayni illa bi ibnihima loolu dañ ci xamee ne bu dee ne loolu dañ ko fàttewoon wax foofu bu dee waa ji ci seen seen seen ngërëm la ñoom ñoo ko na kay kay kay kay gis waa ji nar toog ñu ne ko ñu ne ko doo koy jàll kay da jàll non jàll mu jàll seen diggante loolu dara newu ci wala mu nar a toog ñu ne ko non non non kay kay kay kay ñu jege si jege si ñoo ñëwal toog fii ku nekk puus ñu xajal ko seen place ci seen diggante loolu dara newu ci moo tax yeneen saa salaam tënke ko. illaa dafa daganul benn góor muy wala benn jigéen ñoom ñëpp ci lañ muy tàqal diggante ñaari nit loolul ci seen digal waaw kay léegi moo tax laa yuj la su dee bayna rajulayni diggante ñaari nit lu dul ci seen digal voilà loolu mooy mafhum bi loo déggee bu dee ñoo la wax digal ne la kaay toog kaay kaay kaay kaay kaay toog waaye gis nañ euh, lu mel noonu ibn Mas'ud ibn Umar radiyallahu anhu bañ yu mel noonu mooy bi nga xamante ne nii ci la mooy bu ko nit na <laughs> gisoon nañ ko ko kaana ibnu Umar te sayyidna ibnu Umar radiyallahu anhu daa nekkoon koo xamante ne nii idaa qaama lahu rajulun majlisi lam yajlis comme façon fële nga xam ne dañ fa neewoon mooy euh, nit ñëw nga nga jóg xayal ko yoneen saa salaam da doon mu ne loonoonoo waaw bu ke bu ñu waxee kenn laa yuqiiman na bu kenn yëkkati ahadukum kenn ci rajulan benn waay min majlisam toog ba pare toog fa mu ne moom waxuma lool sax waaye yaatal leen te ngeen di euh, puusan di puus ngir place am waaye Ibn Umar daa demoon ba moom képp koo xam ne sax danga koo gis muy ñëw nga jóg day bañ waaw loolu gisoon nañ ne euh, al imaam Abu Bakr radiyallahu anhu nee na yeneen saa san dafa tere loolu waaw te pourtant mooy nit ki bu bàyyee akam joxe ko ci loo xam ne bu xiibu sam la mooy dara newu ci waaye loolu comme l'imam An-Nawawi waxoon rahimahullah boo fàttale ko que ne Ibn Umar da doon bañ Ah, que ni waa ji def ko parce que bon pour autre raison de ko ruus wan bu dee kiiwu ko wala bon ah moom mooy Ibn Umar taman bon naa jóg rek waaw après nekk ca naaj wa nag bon nekk ca naaj wa di rëccoog yooyu mu bañ yooyu yëpp mu tëj bunt boobu voilà mu tëj bunt boobu ak tamit la isaara fil qurab yooyu waaye loolu lépp hadith bi day war ne ñooñu moo tax imaamu Nawawi ne loolu ci war a am la ci ak sàmm moom la waaye tekkiwul ne bu dee nit dalaa gis mu jóg may la place loolu ko boo fa toogee da nga am bàkkaar wala def nga toog nga ci lu yoneen saa sam tere non parce que waa ji ci ridaam la waaw waaye bu ko yëkkati mu ludul ci loo xam ne bul ñëw di ko yëkkati ludul moom moo jógal boppam ne la ah kaay toog ci loo xam ne moom la gërëm naka nii it ñaar ñoo xam ne dañoo toog nga ñëw ñu gis la ne la aksil aksil bismillah suñ bi aksil aksil kaay toog fii doo yow duñ la bàyyi nga toog feneen suñu diggante ngay toog voilà <laughs> illaa bi idnihima voilà kon nag mu ngi noonee loolu lépp lu am am solo al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala